kon lii mooy xadis mille soixante-deux mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala almalaa'ikatu tusalli ala ahadikum ma daama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdis taqul allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu rawaahu al-Buxaari rahimahullahu taala al imaam li ci yéeme mooy xadiis bi da koo ne rawaahu al-Buxaari bàyyi Muslim te imaam Muslim <laughs> indi na lool <laughs> indi na ko ci terme yu jege ñoo ak lii nii waaw al imaamu eh, al imaamul an-Nawawi mu ne wa anhu mu ngi jële ci balee gi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na almalaikatu gis nga malaaka yi turrahman tusalli dañuy ñaanal di julli ala ahadikum dañuy ñaanal kenn ci yéen waaw allahu akbar waaw <laughs> maadaama fekk seen waajooju de moojoojee ke kookee bi ci musallaahu mu nga ci julliwaayam mooy fam toog julli fa mu nga alladi salla fii fa nga xam ne fa la jullee maalam yuhdis rek nekkul koo xam ne dafa tojal waaw fere njàppam tojul mu nga waaye am na maalam yu'di comme niñ la ko waxoon fan yee taqulu nañ ko gis ci taxrij bi léegi insha allah taqulu malaaka yi lii lañu allahumma yeesa borom yaghfir lahu yal na nga koy muur sa moroom sa malaanu sutura yal na nga ko jéggal allahumma ye suñu waroom irhamhu yal na nga ko mm, yërëm mu ne rawaahul Buxaari al Buxaari moo solo li mais dañ la imaamu Muslim solo na ko <laughs> mm? mooy même hadith yi six cent quarante sept ci sahihu imaamul Buxaari mooy même c'est la même chose haddathana Muusa moom lañ gisoon ci hadith bi ci jotaay bi ñu hadith bii ñu génn sànq première taxriij yi côté boobu moom la mu ne kitaabul adaan baabu fadl salaatil jamaa mu ne haddathana Muusa ibn Ismaa'il al-Haafiz at-Tabuuzaki al-Minqari rahmatullah alayhi qaala haddathana Abdul Waahid ibn Ziyaad al-Abdi mawlaahum Abu Bishr ibn Abu Ubayd al-Basri rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana al-A'mash Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kahili al-Kufi at-Tabaristani al-asl rahmatullahi alayhi qala sami'tu Aba Salih Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export rahmatullahi alayhi yaqulu man sami'tu Aba Hurayrata yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatu ar-rajuli fi al-jama'a tuda'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi xamsan wa ishrina di'fan après mu dem ah, eh, ci suuf nag ca la doon wax ne eh, eh, mu ne moom al imaam al Buxaari rahimahullah eh, imaam Abu Hurayra mu ne bi mu ne fa idaa salla lam tazalil malaa'ikatu tusalli alayhi maa daama fi musalla mu ngi nii fa idaa salla waaji mooy bu doxee jeego rafetal eh, idaa tawadda'a fa ahsana al wudu bu rafet bu jàppee rafetal jàpp ko summa xaraja ilal masjid ginnaaw mu dem ci jàkkee ja laa yuxriju illa salaata génnewu ko lu dul julli ah, lii mooy yéene bi waaw xool nañ la marqué laax wala ay ceeb wala ay ay vermicelle wala am ku muy koñi ko muy kari wala sëriñ diw wala joxante point de rendez-vous ca jàkka ja bon après bon dañoo war a dem dàngam bon léegi fu ñuy daje ahool oh, oh, mo nañ jaar nañ daje jàkka ja comme ça julli dem kooku xam nga ne ko doon burul woon rendez-vous boobu doon loo dem kooku moom la kenn manu la ne waajool qad akhrajahu illa euh, euh, qad ukhrija illa illa sala li ko génne du du nekkul lu dul julli non non non c'est son intérêt point de rendez-vous kese lañ def jàkka ja wal iyaazu billah kon laa yu waxoon nañ la yooyu yëpp nag bu dee koo xam ne daa faral moom jàkka ja lañ ko xamante léegi nag mu ne ah dañuy dem mu ne waa kon nag nañ ja na ngeen dajeeg man ca jàkka ja kooku moom tax kooku kooku kooku loolu indiraaju niyya boobu day mën a nekk parce que kooku même bu doon rendez-vous ba moom nagoon ne moom waaw kay <laughs> kooku moom mën nañ ne kii moom kenn dafa génnewu ko fi dudul jàkk euh, waaw julli mu ne lam yaxtu xatwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa xutaanu biha xatiya buntu ba la ñu génnoon looloo doon buntu ba du jeego benn jeego loolu ñu yëkkatil ko daraja waddal ko ci ay ñaawteef ay bàkkaar fa ila salla fii la nag bu jullee ah <laughs> lam tazal al malaa'ikatu tusalli alayhi malaaka duñ den di julli maadaama fii musalla fekk mu nga fa mu julli woon di xaar waaw fam mu nga toog fa woon la ma ñëw allahumma salli alayhi borom bi yàlla na nga julli yàlla yàlla na ko yërëm mu ne après nag ci la teg euh, liñ gisoon te wala yazaalu ahadukum fi ma mantazara as-salaa gis ko imaamul Buxaari rahimahullah euh, fii noonu la ëndee lool kon euh, nga gis lii indi na ko barab yoo xam ne dañoo bari waaw war indi na ko barab yu baree baree bari waaw léegi loolu la waaw wal malaa'ikatu indi na ko ci kitaabu al buyu' ma dhukira fil aswaaq bu indi même hadith bi boobu nag ci Qutayba la jaar ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani al-Balkhi mu jële ko ci Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir Abu Abdillah al-Kufi al-Qadi mu jële ko ci al-A'mash mi gis an Abi Salih an Abi Hurayra radiyallahu anhu ci biir hadith ba mu ne foofu wal malaa'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi allahumma salli alayhi allahumma arham ma lam yuhdith fihi ma lam yu'dhi waaw kay di ko ñaanal allahumma salli alayhi borom bi yàlla nga julli ci moom allahumma arhamu yàlla nga ko yërëm ma lam yuhdith fihi ma ma tojalu ko waaye ma lam yu'dhi fihi fekk warul nit ñi waaw yaay ko fa romb nga koy bëlee wala sa kaw si camembert waaw day lor malaaka yi ndax innal malaa'ikatu tata'adha mimma tata'adha minhu banu aadam wala nga mukk sa pon daal di dugg ci jàkka ji waaw waaw yow ki nga jendeel comme niñ ko fi waxoon ba ñuy xadiis diis bi hmm, mu ngi moytu di moytu ne ko xar kanamam gi ne boo sëggee muy moytu loolu lépp ni ñu koy lore na la leer ne malaaka yi noonu nga leen di lore ah voilà te daw loolu nag nañ ciy bàyyi xel waaw kawasu camambeer boo jàppee mu tooy nga ñëw sol sa dugal sa dàll yi ka nekk sa gannaaw war a sujjóot fi nga xam ne mooy fi sa tànk yi tegu mu ngay waay mu ngay naju waaw loolu lépp bokkul ci silwiise waaw loolu yëpp lu ñu war a moytu la moo tax mbir mi leneen saa sam woon ku lekk ñaar ci ñaari garab yu alxabisay yi bu mu jege suñu jàkka yi muy laaj ak soble lekk ko noonu te togguñu ko voilà loolu lépp loo xam ne day indi lor ci la waaw kon nag bu mu fekk lorewul waaw wala nit di romb nga koy ciiparu waaw waaw te yaa ngi ci biir jàkka ji mel ni yow ñëw jàkkaam dalaa déranger waaw wala gis ñoo xam ne ñu ngi toog fee di def seen dars am yii moom dañoo yenn yenn yi ak waane la waaw yaa di lor wala gis ñuy kii di di di kocc koccal ah. ngeen doon gis saxaaba yi ñu ñu ñu pare julli toog di di di ñaan dañoo war a jóg rek fay laa qudiyati salaatu fantashiru fil ardi bu ñu paree julli tas leen ci jamono ci kii bi ci suuf si loolu ngeen waroon a liggéey ngeen ne fi di def seen caaxaan yi walla yalibila sawa yaa ngi tooñ hmm? <laughs> bàyyil tooñ gi waay waaw laa xayra fii tooñ de tooñ amul amul amul yiw waaw te bu boobaa malaaka yow lii ñu la waroon defal dara lañ la ko defalati waaw <laughs> parce que yeneen saa dafa teg charte maalam maalam yuhdis fekk toñalul waaye fekk nekkul di lore xoolal li ma tax ma ne la hadis bi imaamul Buxaari dane ki ñu tudd eh, imaam bi eh, imaamu eh, al-Haafizu Nawawi <laughs> dane hadis bi ki ko solo mooy imaamu Muslim wala déet nee na imaam Muslim imaamul Buxaari rahimahullah ma ne la imaamu Muslim ci boppam da solo moom imaamu al-Bukhari bon indi na wax na nit ñi ci wax noonu doy na sinon indi na ko ci barab yu bari ah fi fi nga xam ne nag ci la indi lii nii ah xoola sànq xadiis bi ñu doon wax non imaamul Buxaari indi na ko noonu kay laa yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa as-salaah si imaamul Buxaari indi na ko noonu waaw. te mooy kitaabul adaan bi ñu la waxoon baabu man jalasa fil masjid yantaziru salaa xoolal lii nañ nañ jël bii bu ko defee non seulement xadis bii nii ñu nekk xadis yi mille soixante deux bi ñu nekk moom ak bële nga gis moom la boole ci même xadis bi fii waaw muy mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama mooy al-Qanabi mi ngi gisoon na Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al ah non ku tay ba lañ gisoon lañ waxoon ibn Sa'id kii gisuñu ko woon tay wa tay muy Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi Abu Abdirrahman al-Madani al-Basri euh, moom mu ngi génn àddina la deux cent vingt ñii ne deux cent vingt et un ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo doon jaamukatu yàlla bu mag bi nga xamante ne nii euh, imaam euh, Ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in ak imaam al-Madini rahmatullahi alayhi ma doonuñu woon jiital kenn Muwatta am moom lañ tegoon ci kaw amul Muwatta kenn du bu Shafi'i du bu Muhammad ibn al-Hasan keneen ak keneen mukku bu ñoom Yahya ibn Yahya mukku ñoom bu kii moom Abdallah ibn Maslama te moom mii la imaam Malik ba muy ñëw ñu ne ko ah Abdallah mu ngi ñëw mu ne ah ko mu ne ah ñu ne ko mu ngi jege mu ne jóg leen xoo nañ jóg ñun ñëpp jëm gatanu Iraq ki nga xam ne moo gën ci kaw suuf ñuy dox ci kaw suuf jamono ji <laughs> te taalib la woon waaw kana Abdallah ah jaamukatu yàlla bu mag ku sell ngoo Abdallah ibn Maslama al-Qanabi an Malik mu jël ko sëriñam bi ñu doon wax sànq di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Madani moom muy génn àddina la 79 gane àddina la 94 rahmatullah alayhi imaamu daari hijra an Abi Zinad gi nga zan muy Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdirrahman al-Madani an al-A'raj mu jël ko Abdirrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj ñi Abu Dawud ñi Abu Hazim ñi na Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata hafizu sahabati al-yamani wa ad-dawsi génnaat na la 59 rahmatullahi alayhi wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala al-mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdith allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu mu ngi nii moom la imam an-Nawawi indi kaddu yi kaddu yi ah léegi xoolal bu teg ci abadan la yazalu ahadukum fi salat ma damati salatu dahbisuh la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salat lii la imam Bukhari bañ ko indi kat bi <laughs> waaw la yazalu mooy hadis biñ jóge du deñ ahadukum kenn ci yéen fii salat ci julli ma damati salatu tahbisuh fekk ne julli moo ko fëtee laa yam nahu terewu ko mu toxu an yanqaliba ila ahlihi illa salaa la ko teree dem ci ay ñoñam delluwaat mooy julli kon mu ngi noonu Hmm? mu ngi noonu waaw kon malaaka gis nga ñu kii lëkkaaleem ak bunt bi gënee la kon toog di xaar julli malaaka yi dañuy julli ci yaw wal malaa'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard allah waaw hmm? ndax xamee nañ borom bi da ndax wu ñil yenn yi nga xam ne ay rëcc rëcc yi jóge ci ñun te xam nañ waaw léegi nag ñuy ñaan yàlla yàlla fattal ñu loolu jéggal ñu yooyu waaw waaw di sabbixuuna di sabbal di jaar di sant seen borom waaye di ñaanal jéggal ñu nekk ci kaw suuf te ñooñu rawatina façon yu mel nii waaw di nekk ci jàkka yi di xaar julli ginnaaw julli hmm? waaw kon loolu ah ah imaamul xaafis nag euh, mu ngi naan euh, euh, euh, li feeñ mooy ne waa ji tekkiwul ne par exemple comme bu parce que wax ji lenn la non wax nañ imaam muslim que ne soloo na lii indi nañ version waxoon nañ li tax ñu ne la non waxuñu ko xaaral ba lu ñoo wax loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi wax rahmatullah léegi nañ ñëw imaam muslim li tax imaamul Nawawi ne rawaahul Bukhari te waxu imaam muslim na ne pourtant mënoon na ko wax mo mu ngondi kitaabul masaajid wa mawaadi'i salaat baabu fadli salaati al-jamaa'a wa intizaari as-salaat mu ne wa haddathanii Muhammad ibn Haatim al-imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Muhammad ibn Haatim Abdullah ibn Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun al-Baghdaadiyu al-Marwaziyu rahmatullahi alayhi al-mu'addibu génn àddina la 235 ñu ne la 236 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Bahzum bu nekk yu nettal mooy Bahz di Bahz ibn Asad al-Ammi Abul Aswad al-Basri génn àddina la deux cents rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammad ibn Salama jële ci Sayyidina Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama al-Basri at-Tamimi mawlahum al-Qurashi ñi ne noo Himyari la mawlahum rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àddina la cent soixante-sept ñi ne la cent soixante-huit rahmatullahi alayhi an Saabitin ah, ah, Hammaad ibn Salama wala an Saabitin mu jëlee Saabit ki gën a dëgër ci jëlee ci Seydina Anas ibn Maalik muy Saabit ibn Aslam al-Bunaani rahmatullah alayhi Abu Muhammad al-Basri gane addina la 41 génn addina li nga xamante ne mooy la 123 ñii ne 126 ñii ne 127 nekkoon taalibe ki nga xamante ne moo gënoon a euh, euh, Seydina Anas wa ah, fàtte nañ wax tamit Hammaad mooy ki gënoon a dëgër ci ki jële ci Seydina Saabit ibn Aslam an Abi Raafi' Saabit ah, ibn Aslam tay jëlewul ci imaam Anas mi nga xam ne moom lañ ko xamoon waaye mu jële ci Abi Raafi' rahmatullahi alayhi da Abu Raafi' ñi ne Nufay' as-Saa'igh as-Saa'igh al-Madani wàccoon fi nga xam ne mooy Basra nekkoon ah, mawla benn doomu jigéenu Seydina Umar ibn Abi ibn al-Khattab am ñu ne mawla Abu Hurayra la ay wax yu wuute la rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi moom Abu Rafi' an Abi Hurayrata mu jële Seydina Abu Hurayra hafizu sahabati radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu al-abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadhiru as-salata wa taqulu al-mala'ika xam nga loolu mooy li ñu gisoon ci kaw la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu la yamna'u illa moo ënd na terme yooyu ci feneen ci fii buntu bi waaye fii la yazalu al-abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadhiru as-salata lii du hadith bi ne al-mala'ikatu musalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith taqulu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu xoolal imam muslim la yazalu al-abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadhiru as-salah wa taqulu al-malaika allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu loolu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhdith fekk waa ji demul wala mu tojal mu ne qultu ma yuhdith nee na ma laaj Abu Raam ma ne wala lan mooy yoon yafsu aw yadriq waaw mu ne mooy moo ngalawal voilà <laughs> waaw fekk waa ji tojul wala mu jóg dem yoonam malaaka yi du ñu deñ di ko ñaanal li allahumma ighfir lahu warhamhu kon du gis nga même baat yi la waaw malaaka yi dañ naan allahumma ighfir lahu warhamhu imaamul taqulu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu kon mu <laughs> kon noo tax ma la hadis bii al imaamu al xaafidu an Buxaariyu an-Nawawi rahimahullah manoon na eh, ko wax muttafaqun alayhi kese parce que eh, lii lépp eh, gisoon nañu ko wallahu ta'ala a'lam voilà léegi léegi ginnaaw affaire bi mooy li ñu doon wax léegi kon lëkkaaleem ak suñu buntu bi nag ñu ne la lii lëkkaale bi mu am ak suñu buntu bii nga xam ne moom lañu ñu nekk ah mooy que ne xaar julli moom xadis biñ jóge la ñoo yem waaw que ne xadis biñ jóge dañoo wan ma que ne yow fekk yaa ngi xaar julli borom bi dalay may ngëneelu kuy julli la lay defal malaaka dañ lay bindal comme si yaa ngi woon ci biir julli loolu tamit euh, bu ñu waxee loolu lu ñu fàtte woon la te ngëneelu julli lay may mais doo nekk ci àttee julli moo tax di nga mën a wax waaye bu boobaa na nga sàmmonteeg tamit ak jàpp ji jàpp ji moo tax malaaka yi liñ lay defal bu tojee même ñaan biñ lay ñaanal bu sa jàpp tojee day arrêté wala nga jóg dem waaw waaye tamit ak beneen mbir mooy di wax wax yu ñaaw ak tamit di loraate ba loolu moo tax mu ne fekk tojalul waaye ci beneen waaye bi fekk lorwewul waaw maalam yëpp fekk lorul nit ñi waaw bu dee danga fa nekk di rego ji comme li ñu wax léegi di ciibatuwaate waaw ku dugg ci jàkka ji mel ni jàkka ji yaa ko moom parce lañ ko dénk yaa koy toppatoo ku ñëw nga ciibatu ko boo julli nag seen dugg ngay xool di ko xool xoolu ñaari bu seen ñaari bëgg kiiwee nga ñàngal loolu lépp yaa ngi loraate waaw waylul li kulli humazatin lumaza mooy loraate nekkul rek ci wàllu wax ah, waaye sa sa mi mooy xoole waa ji di ko tuutal ah, ak tamit di ko xeeloo yooyu yëpp ci la boo ko defee mooy malaaka yi la yaa dog xéewalu yàlla bi yaa ko arrêté ci sa bopp moo tax loolu dafa jar a bàyyi xel quoi waaw pas nekk fi di tuutal nit ñi voilà <laughs> loolu da koy baax waaw da koy baax kon eh, loolu ngëneel foofu ngëneel boobu la doon wax que ne fekk yaa ngi foofu da doon am xadiis bu njëkk bi mille soixante et un yow da ngay nekk ngëneelu julli bii nag mu ñuy wax beneen ngëneel boo xam ne xaar julli am na ko mooy malaaka yi dañuy julli ci yow dina ñaanal njéggalu yàlla di la ñaanal yàlla yërëm la te borom bi nag tàggatul malaaka yooyu ñu lay ñaanal loolu après ngir mu bañ koo nangu bien sûr mooy ngir mu nangu ko moo tax ni war a euh, euh, parfaire loolu seen ñaan ko day parfaire suñuy xaal day defar suñuy axwaal waaw defar ñu waaw borom bi di ñu ñu ci ñu ci ay maqaama yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla moo gën nag euh, ñëw ne man daal saa yi naa toog fii imaam bi moom saa yi ba heure la julli deux heures écart. boo man damay bàyyi ba douze ma génn fii sama kër bu ma demee fekk imam bi na Allahu akbar buy tari en naa fekk première kii te li nga toog yépp yaa ngi ci tele bi ni nga ko fi waxoon nga nekk ak tamit di wax lu dugg lu sa yoon nekk lu nekkul nekk ci téléphone yi lu nekk nga dugg ci lu ñor ak lu ñorut nga ne léegi nag nga jënd ko lan teel dem bi nga doon dem toog di xaar loolu xoolal loolu non seulement yaa ngi mel ni borom bi da lay may ngëneelu kuy julli lépp loo am ci kaw suuf ba dee te amoo njëggalu yàlla ak yërëmu yàlla yaw tos kare nga yow jàpp waaw malaaka yi arrahman ñu ñëw di la ñaanal loolu yow nga xañ ko sa bopp pour lan pour lan pour topp sa bakkan ak waa yow foofu yow daal yàgg ci daa mel ni yàgg ci jàkka ji boo xam ne mel ni bu duggee euh, jàkka daa mel ni ay puso lañ ko jam muy ñu mu duggee lay génnaat wal iyaazu billah waaw moom bu duggee bu gaa yi xawee kii sax waaye ana imaam bu imaam xawee bu ñu xool montre bi di kii di protester bi di xunn waaye ay dañoo yàkkamti ah waaye non mu ne ah ko topp ko la bu defee bukaawam boobu ci biir jàkka ji def ay euh, manque de respect yooyu ba ba ba kii ñu julli par mu génn jël càq waaxu payaw kii payaw fël gaa yi mel ni moo gën a yàkkamti nit ñi boo moyil topp ko ba këram wala mu dem même bu dee liggéeyukaayam la bu demee au lieu mu liggéey bu dee du liggéeyu boppam liggéeyu beneen patron la waaye day bañ patron bañ ko fee fekk wala yu mel noonu mu euh, euh, ñëw boo mayoo mu ci statut téléphone bi nekk ci leneen di seetaan YouTube ak Instagram ak TikTok waaw wal iyaadu billah ak ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy façon yooyu quoi wala mu dem di koji match bi parce que bon posoon gars yi dañoo ñëwoon pause bu ñëwee dana waay comme que pause am na moom entre mi bi moom naa ci gaaw dem julli ji mu ñëw fii ñu naan imam bi daa yéex a dugg mun bu tax bu xoolee non léegi pour lan moom pour lan waaw kooku yaakaar nga ni am na ci julleem ci dara kooku kooku waxuma la xinzab mais moom mooy xinzabu boppam <laughs> waaw moom moo jël xelam branché ko ca télé ba doon seetaan match bi bu Ligue des bi wala yooyu wala bu Coupe d'Afrique bi wala coupe de Europe bi wala coupe de du monde bi waaw wal iyaazu billah kooku moom julli moom woyof na ci moom moo boo ko daanaka julli ju jag doo ko xaw na julli ba pare xam la nga tari c'est rare mu dal la waaw c'est la lay dal boo waxee lay dëgg yàlla c'est mu dal la waaw te de façon affaire yi yu bari xew jamono yu julli day am julli moom borom bi teg na ko waaw léegi nag soit nga topp sa caaxaar wala nga dem ne xaaral ba gaaw def julli ji waaw léegi replay yi am naak lépp mais gars yi replay yi ba waaw replay fan sur le champ lañ bëgg fekke waaw waxoon naa lañu ñàkk bopp moom ñi nga xam ne mooy dañuy lal tapis bi ci wetu tali bi tele bi di julli di yërndu waale waaw di yërndu action yi ba pare ta wàññi ko wàññi boo xam ne ñoom ñu ngi dégg waaw seen xol naa ngi bu dee ne temps mort lañ nekk seen équipe di nangam yooyu sax ñeen nañu dañ dul julli dañuy bàyyi ba mu jeex wala iyaazu billah loolu lépp ay caaxaan la wallahi loolu mooy caaxaan yi dina rëy yi nga xamante ne day fëkk sa xel sa xol sa lépp yóbbu ko ci ay caaxaan yi neen dëggale la sa borom laxtaale la sa borom digal boo koy def teewlu nga du ci nekk waaw teewlu nga du am du am mukk wal iyaazu billah kon loolu nga jënd ko loolu quoi julli malaaka yi kon ñu xame ci ne malaaka yi yërmande gi nga xam ne moom lañ am ci doomu aadama yi ak cofeel gi ñu am ci ñoom te borom bi tamit moo leen ko sant ndax ñoom laa ya laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun mooy ñoom duñu mooy yàlla li mu leen digal te li ñuy def dong mooy li nga xam ne moom lañ leen digal allahu akbar waaw waaw mooy yàlla yi ci digalam de waaw liñ leen digal ci la ne kon te hadis bi euh, euh, léegi imaam al-Hafiz doon wax ne rahimahullah pour ñu bala ko fàtte que ne bon hadis bi zahir bi mooy nit ki fi mu toog mooy fi nga xam ne mooy xam nga ne ne euh, al-malaa'ika tusalli ala ahadikum ma daama fi musallahu alladhi salla fi malaaka yi du deñ di julli kenn ci yéen fekk desul nekkul demeure nekk ca endroit place ba nga xam ne fa la jullee léegi loolu bu ne ah wax ji de day mel ni day mel ni mooy nit ki bu jullee bu mu bouger waaye loolu lay niru waaye mu ne waaye nit ki bu toxu woon jóge par exemple ci position bi gis bon foo xam ne fii mu toog kat dina metti mu toog ba boobu di xaar waaye mu dem miir bi nee ci même ngir wéeru foofu mën a di def ay askaaram di xaaraale ak yu mel noonu mu ne loolu euh, insha allah loolu amul lu ko ci génne te loolu insha allah mooy li gën a dëgër waaw parce que yonent bi saa salaam ci boppam te li imam bi ñëpp a ci te imam bi yonent salaam doonu loon julli parce que bu jullee toog di taaya sëlman fan la jàppar xibla bi la la la nekk est ce que loolu la yonent saa salaam doon def wan gaa yi ginnaaw da doon tourner après léeg-léeg sax mu jóg dem hadiisu Zul Yadayni ba yaa ngi gis bi mu julli ba pare daal di dem ci benn ëkk bu ne woon foofu dattu garab bu ñu kii mu daal di wéeru foofu ba Zul Yadayni ñëw ne ah waaw mel ni ko am nekk mauvaise humeur quoi waaw comme quoi loolu ñëpp lay dal waaw bu jàpp ne fii mu ne nit nit <laughs> waaw yeneen ci ma saa saa Zul Qarnayni ñëw ni ko ah waaye laa sara <laughs> ak usirati sala am na fii tam wala am na si daaw kusirat salaa mu ne ko ñaar yooyu benn new ci dañoo da ngaa fàtte wala dañoo julli ji mu ne ko benn new ci si Zul euh, euh, Qarnayn ah kay am na lu ci ne kay <laughs> euh, yeneen saa sax <laughs> ne ko ñaari naat nga julli te tàkkusaan loolu wala tisbaar wala tàkkusaan waaw tuddoon nañ ko fan yële ah yeneen saa salaam ah moom ci boppam daa jàpp ne ñeent julli Zul Yaday ñu ñëw ne ko radiyallahu ah déet ñaar nga julli yeneen saa saa da ngaa fàtte wala ñoo wàññi julli mu ne ko ñaar yu yëpp benn newut mooy fàtte wu ma ta wàññiwul julli ju kon ñeent mu kon loolu mooy ñeent ah bi mu demee noonu nag mu laaj mbooloo mi te bokkoon na ci seen biir Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu ah asadaqa Zul Yaday waaw Zul Yaday li mu wax noonu la <laughs> ñu ne ko waaw saa saa ñaar nga julli dem mu dem jóg dem <laughs> waaw julliwaat ñaari rakka daal di sujjóot ñaari sujjóot loolu mooy moom déplacé wu na est-ce que dañ naan fa mu déplacé dem jóge foofu toogoon dem ca gàtt euh, euh, boobee euh, malaaka yi ah kon loolu <laughs> mooy li gën a dëgër mooy le fait que waa fi ñu toogoon nii parce que bon dañ doon defar sàppe yi il ak taroos yi waaw <laughs> taroos waaw haadu baynal aqdaam yi waaw ah di aywa na na jege jegeleen jegeleen waaw ka annahu ka annahu bunyaanun marsuus googee mel ni ay biig yu ñu tegale ay wala na ngeen na sàtte gi baax bu kenn di laal tànku kenn keneen ci di puus di war ne bu ma kenn laal waaw waaw il faut ilzaqul euh, euh, euh, ka'bayni di am waaw mankibahu bi mankibi euh, sahibi comme li Seydina euh, kii waxoon <laughs> an-Nu'man ibn Bashir waaw yalziqu ahaduhum mankibahu bi mankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi Allah yoneen saa salaam saabaam doon julli mu ne noonu lañ doon def ba yoneen saa saa waxee loo waaw waaw daa tax tari fu bu leen wutee waaw bu ko defee yàlla dina féewale seen féewale seen xol waaw nga gis kenn ci ñoom sësale mbaggam ci mbaggu keneen ci ci des dejjooram ci dejjooru keneen moo tax noonu la ñuy defaree sàppe ah waxoon nañ ko fi ba ñuy gis hadis boobu sàppe du da jël sa catu yi fa mu nekk nga sësale ko catu baaraam ci ci kanam ngeen tolloo day def tës tën bi tontu tontu mooy ci loxo mooy dejjoor yi fi ngay raxas mooy al al al al al azmu nafi'i an an al azmani annaati ñaari mooy ci tànk bi ah, melo lan melo wal xaw ma lan wala <laughs> ndaw soo xon ne ma loolu la fàtte naa ko <laughs> mooy daal ah, ilal kaabay ni ba ci dejoor yi yooyu foofu ngay teg mooy ñoom ñooy sësandoo léegi est ci kanam cat bi ci kanam ah, tànk yi léegi cat ya tax tolloo nag nit ñi tolloo wuñ tànk moo tax loolu boo ko defee noonu jàpp yi day jub mais bu dee catut lox tànk yi nga def jàpp bi du jub waaw mbagg yi ngay xool ak day ak day joor kon loolu lu hama ham solo la kon loolu par exemple ñu def loolu defar sàtt jëm kii après julli par affaire bu toogaay bi xaw a xat nit ki la fekk soit mu avancé wala mu reculer tuuti ngir non seulement ngir boppam mais bokk jullitam yii man a gina am place man a eh, yaatu koog duñ ne ah booy tuuje balaa kay di dindi ñam ah yonent may sax sax bi woon naa rek maanaam fii mu sol lool am na fii sol laa fii fekk waa ji desul kii <laughs> fa mu jullee julli kaay ba nga xam ne fa la julli daan biir waaw jàkka ji julli waaye la dëgg la julli waaye mooy fi mu ji fekk mu ngi fi di def loo xamante ne nii jaamu yàlla la ak yëwënal ak loolu xattaa wax comme li ñu wax wax sànq gis benn mbokkam ginnaaw bi mu defee yooyu di ko laaj ay ci xaalam ak waa doole jiw ñun ah, biñ ah, ñu ko allah xoola après incha allah ñu boo amee jot ñu daal di daal di may gunge ñu dem seeti ko yu mel noonu loolu duñ ne waa ji kooku lam yu bi fii waaw ah, day dox loo xam ne ci jëm yàlla mooy iyaadatul marid bi. bokk ci xaq yi nga xam ne moom la jullit bi amal bokk jullitam sax lay wax kon ñooñu yëpp insha allah loolu kooku du dagg li nga xam ne mooy ñaan gi duñ ne hë kon nag def na lii ñaan nga daal dinay dagg kooku duñu ne def na loolu kon ñaan bi dagg na déedéet kon loolu mooy li gën dëgg waaye am na benn affaire bu ma fàtte woon mooy xam nga hadith bi mille soixante-deux mille soixante-deux bi maa ngi naan mooy hadith neuf ba hadith dix ba c'est mooy xadis dix ba <laughs> xoola xadis dix bi nañ ci ñëw kir wan côté lii nii sànq nañ defoon ci mille soixante et un bi min walla ne xadis boobu mooy li xoola ca xadis boobee waan abi hurayra am wal malaikatu te ñu war ko gis euh, bu mooy dans trois hadis ci mais ci buntu bee di ñëw sa chapitre cent quatre-vingt-quatorze mille soixante-cinq nii la waxoon foofu hein fa ida daxala almasjida kaana fi lsolaa maa kanat lsolatu hiya tahbisa walmalaikatu yusalluuna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladi salla fihi yaquluun allahumma arham allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdis fihi waaw <laughs> waaw ma ne xadis bii mawoon nañ ne xadis bii romboon na te dina ñëwaat voilà mu ne ta malaaka yi yusalluuna dañuy julli ala ahdikum ci génn ci yéen maa daama fekk bi majlisi mu nga ca dëjuwaayam ba toogu waayam allazi ba nga xam ne salla fii fa la julloon a ñu nga naan allahumma ñu nga naan allahumma yee sa borom irhamu yal na ko yërëm allahumma yee suñu borom yaghfir lahu yal na ko jéggal allahumma yee suñu borom tub alayhi yal na ko delloo ci sa bopp te mu di ta nga del nangu tuubam maalam yu di fii teg loru fa liñ la waxoon ci lor sànq nga lor bi du euh, wala kenn romb nga dóor ko benn croche ci jàkka ji mu faqastal ba pare nga ah jéggalu de te yaa ko tey waaw yaa ko tey parce que waa ji xaw ma lu kii nga daal mel ni kuy taal defaru rek ndeke yaa dina gis bi muy ñëw xam nga ne fii lay jaar kooku xam nga ne yow xat aadayta fii yow lor nga fa waaw wala nga mbëlléeyu benn waay waaw wala di ko ciipatu liñ waxoon sànq waaw loolu nag xale yi ci lañu ah xale yi nekk ci jàkka yi yow encouragé woo leen nga jékki eh dara tay fi waxoon naa leen de leen toog ci ginnaaw ah kooku kay xam nga ne yow lor nga waaw walla iyaazu billaah maalam yuhdis bi fekk xadiis kii yom tojul kon ci jàkka ji kon lii lépp day wane ne kon xadiis bii nii xadiis la boo xam ne gisoon nañ ko al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala